بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذر يلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين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 ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenentam bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi woon ba tey ci suratul ma'arij ci eh, ñaar bi ak ñaar fi nga xam ne moom la boroom bi subhaanahu wa ta'ala di wax ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim illal musallin ginnaaw bi nga xamante ne ci la waxee melo yi nga xam ne ñoom ñooy caaxaankat yi ak melo yi nga xamante ne ñoom mooy doomu aadama ci cosaan mi nga xamante ne noonu lay faral di mel borom bi subhaanahu wa ta'ala am ñum ci sete daal ne ñii moom nañ leen ci ne kaccet bokkuñ ci maanaam mooy illal musallin ndere ñi nga xam ne ñooy jullit ñi dëgg-dëgg loolu waxoon nañ ci suñu jotaay yi weesu li nga xam ne moom moo ci doon wër-wërloo ci wax maanaam jullit ñi ak li nga xamante ne moom moo aju woon ci seen ay melo waxoon nañ li nga xamante ne moom moo ci aju woon ci xeetu ngëneel waxoon nañ tamit li nga xamante ne moom la ñuy jàngatee ci suñu aaya bi mu am ci yenn yoo xamante ne waxoon nañ ko ba mënoon nañoo wax ne sax li nga xam ne moom moo ko ndar maanaam li résumé woon wax ji mooy li nga xam ne moom la al imam ibnu ataillah as-sakandari radiyallahu ta'ala anhu wax ci xikam yi im naan as-salaatu tuhratun lil qulubi min adnasi dhunub wastiftahun li baabil ghuyub mu julli daal day laabal xol ci tilim tilimu bàkkaar yi tamit eh, ak ubbee la buntu la boo xamante ne maanaam day sabab la ci ubbi bunt yi nga xam ne ñoom ñooy bum bunt yi kum koy kum koy yi tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tashrahu fiha shawariqul anwar julli daal dafa nekk loo xamante ne eh, tool yi mbooti yàlla yi borom bi subhaanahu wa ta'ala dañ fay yaatoo tamit li nga xamante ne moom mooy bal jolliwaayu li nga xam ne mooy leer yi yooyu tamit dañ fay dañ dañ di fa jollee mu mu daal di teg alima wujudu da'f minka fa qallala a'dadaha wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fa kassara amdadaha xam na bu baax moom borom bi subhaanahu wa ta'ala sa amuk sa doyadi sa néew doole ni nga xam ne noonu la amee loolu moom moo tax mu daal di néewal lim yi nga xamante ne ñoom ñoo ci am maanaam moom julli waaye xam gi mu xam tamit sa aajowoo bi nga xam ne moom nga aajowoo ci ngëneelam moom borom bi subhaanahu wa ta'ala loolu moom moo tax mu daal di bëril li nga xamante ne moom mooy euh, madad yi mooy tëbb bi nga xamante ne moom moo ci nekk xeeti xéewal yi nga xam ne ñoo ci nekk ak xeeti ngëneel yi moom julli ci biir ngëneel yooyu nag te ba tey ci jàngat ba tey ñu nekk ci aaya boobu nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala dafa yëkkati ay mbirum dafa màggal ay dayoom nga xam ne mooy ñaar fukkeelu aaya ñaar ci suuratul ma'aarij aaya bu yéeme borom bi subhaanahu wa taala di wax ñi nga xamante ne ñoom la sete ñoom daal la boolewul ci ci ci xaalu nit ñi nga xamante ne melok texeedi ak melok alkade wala boog melok euh, euh, wayadi ak melok ñàkk ak ak jagadi dafa nekk ci ñoom borom bi subhaanahu wa taala kon ci suñu aaya bi ba tey bokk nekk nga xamante ne moom lañ ciy jànge moom mooy ne julli moom mooy moom mooy markazul istifaa wal ittibaa maanaam moom mooy euh, mooy mar markaz moom mooy digg centre mooy centre Euh, axe central li nga xamante ne moom mooy ak tànneef borom bi subhaanahu wa taala ak yëkkatiku bu ñu xoolee sax borom bi subhaanahu wa taala bi mu wax ak yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci aay yi nga xamante ne ñoom ñooy yi njëkk wàcc bi mu ne ko iqra bismi rabbika alladhi xalaq maanaam na nga daal di dajale xam-xam yépp maanaam mboolem xeeti xam-xam yi dajale ko ci turu ki nga xamante ne moom mooy sa borom sa borom boobu nga xamante ne moom moo bind ba aaya jeex loolu mooy ndigal li nga xam ne mooy ndigal lu njëkk li te moom mooy mu dajale lépp lépp ci jëmmum ju tedd ji sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu moos am na ci moom moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy cosaanu mboolem xam-xam yi lépp ci jëmmum ju tedd ji ci la ñu amee ginnaaw loolu moom borom bi subhaanahu wa ta'ala mu wax yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko ci lim ko ñaareelu eh, lim ko digal mooy was judd waqtarib na nga sujjóot te sax ko sa borom subhaanahu wa ta'ala yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ci xadis bu nekk ci saxiixu imaamu muslim mu ne aqrabu ma yakunu al min rabbihi wa huwa saajid nit ki li nga xamante ne moom mooy jaam bi moom li mu gën a jege boromam subhaanahu wa ta'ala mi ngi amee su fekkente ne dafa sujjóot loolu moom moo tax tamit borom bi subhaanahu wa ta'ala ginnaaw loolu yëpp mu daal di digal yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi nga xamante ne moom lay sàngo naan zammiluni zammiluni waaw waaw sàng leen ma sàng leen ma yeneen borom bi subhaanahu wa ta'ala wàcce ñaareelu xaaju bi nga xam ne moom la ñu wàcce ci alqur'an mu ne ko yaa ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila mu ne ko ay yow mi nga xamante ne yow yaay yenente bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga xamante ne yow yaa ràngoo jikko yu rafet yi mela woo ko daal koy daal di koy sàngoo moom mooy zam mu zammil kon yow moom nga xamante ne mboolem jikko yu rafet yi mboolem turu yàlla yeeg meloom yi yaa ngi ko ràngoo sàng sàngoo ko kon nag da nga taxaw ci guddi nga jullil borom bi subhaanahu wa ta'ala te boobu julli dafa amoon ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax julli farata yi boobu wàcc gu ñu woon waaye julli yi nga xamante ne ñoom ñoo gën ci mboolem julli yi ci loo xamante ne amul kenn wala ñaar borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoo xamante ne di leen taxaw di ci wuute bi nga xam ne moom moo gën ci julli yi moom mooy julli juróomi yi mooy assalawaatul xams moom lañuy tuddee assalawaatul mafruda mooy julli yi nga xamante ne ñoom ñooy jurlu juróomi julli yi nga xamante ne ñoom la ñu farataal kon borom bi subhaanahu wa taala foofu tamit la ko waxee na nga jug julli ci guddi gi ba mu ko ca waxee maanaam ngir tënk ba mu ko waxee ba muy jeexal daf ne ko inna sanulqi alayka qawlan saqila ñun day dañuy dañuy wàccee ci yow wax joo xam ne wax ju diis la te lool moom mooy xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñoon moo ñoom ñooy mboolem dajale dajale mboolem xam-xam yi te mooy alquran ak boolem li nga xamante ne moom la làmboo ci ay mbóot ci ay leer ci ay xaqaa'iq ak ay daqaa'iq ak ci ay lataif maanaam ay sew-sew ak ay xóot-xóot maanaam lépp borom bi subhaanahu wa ta'ala daal di koy dajale ci alquran mu nekk ndeyu xam-xam yi moom mooy ndeyu xam yi ndax mboolem xam-xam yi moo leen jur moom alquranul karim wax jooju nag nga xam ne moom la ñuy war ci wàcce ci yenente bi sallallahu alayhi wa mu nekk li nga xam xamante ne tànneef la ci moom tànneef googu daf ko jël moom borom bi subhaanahu wa ta'ala mu daal di wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ne xam nga ni loolu dafa war a am te moom mooy lañ la jëkkoon a digal te moom mooy nga dajale mboolem xam-xam yu jóg ci sa jëmm ji te moom mooy alquran loolu nag bi nga xamante ne moom lañ ko moom moom lañ ko ko doon digal waaye ngir mu mën maanaam ngir yanu gi maanaam gën a woyof mu di koy digal kon nay nay julli maanaam kon nga gis ne julli ni nga xamante ne noonu la amee solo foofu itam naka noonu noonu la ko te loolu la ko waxe won naka noonu noonu la waxe woon yenent yàlla Musa ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu nga xamante ne moom la ne ko moom moom la moom la ko waxoon ne ko wa ana xtartuka fastami' lima yuha innani ana allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata zikri maanaam moom tamit bi mu koy wax naan ko man maa la tànn man yenteel la man man man bur bur yàlla borom bi subhaanahu wa taala man maa la tànn kon na nga déglu li nga xamante ne mooy wax yi yegg si waaye nag maanaam muy xam-xam yi nga xam ne moom laa war a wàcc ci yow in innani ana allahu la ilaha illa ana fa'buduni ndax man mii man buur yàlla man mi di wax ak yow man maa yàlla man buur yàlla bi nga xamante ne amul benn buur boo xam ne def na ko jaamu ci dëgg amul kenn koo xam ne jaamu ga jaamu ga dana am njariñ ñàkk jaamu ga jaamuy amul kenn koo xam ne moom moo sañ a di tëral ci nit ñi te ñu koo bañ lépp lu mu wax waaw dañ ni war a wax waaw la te amul ak tànn ci mbir mi lépp lu mu ne déedéet dañoo war a wax déedéet te amul ak tànn ci mbir mi kooku noonu man buur yàlla boobu subhaanahu wa taala nga xam ne kenn melo woowul yooyu la melo lu dul man mii man buur yàlla ñëpp war a nekk toroxlu ci sama kanam kon nag faa bu du nii na nga ma jaamu na nga toroxlu ci sama kanam waaye li nga ko ci digal lii yëpp ay wax la xam xamante ne dafa matale maanaam mooy am la wax la xam xamante ne dafa général waaye li nga xamante ne moom la ko wax ne ko nag lii na nga ko def maanaam mooy wa aqimis salata li zikri te na nga taxawal julli maanaam ngir eh, eh, eh, maam ngir fàttaliku ma ci lool moom mooy benn maanaam mooy ngir di ma tudd ngir daa i mën nga nekk ñoo koo xamante ne da ngay tudd di takkoo ak ban dinañ ci ñëw insha allahu taala ci bi nga xamante ne moom la ñu war a ci aaya bi ci tegu mooy fi borom subhaanahu wa ta'ala di waxe fii ci suratul ma'aarij mu naan alladhina hum ala salatihim daa'imun insha allahu ta'ala buñ ci yegsee dinañu taxaw ci maanaa boobu naka noonu bi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala kon bi mu waxee loolu yent yàlla Musa alayhi salaatu wassalaam naka noonu la ko waxee ci ginnaaw ga ko yaa Musa inni stafaytuka bi risalati wa bi kalaami fa xuz ma aataytuka wa kun min ash-shakirin maanaam mu wax ku fële ci soo ci suratul ne ko yow yent yàlla Musa ala nabiyina wa alayhi afdalu salati wassalaam mu ne ko inni stafaytuka bi risalati wa bi kalaami man de man maay ki la ci sama ay kaddu man sama bataaxal bi ma la jox ak sama kon nag kon tànnif moom la ko tànn te loolu mi ngi koy leeralee ci aaya bi nga xam ne moom la ñu wax léegi ak li nga xam ne moom la ko digal nga xamante ne julli la ko dikk digal ci loo xamante ne ne ko lii moom dee ci taxaw te necca naka noonu tamit mu ne kon moom tànn ko moo tax mu ne tànn gi loolu la kon nag fa xuz ma fa xuz euh, euh, euh, ma ataytuka wa kun mina shakirin maanaam kon jël li nga xamante ne moom laa la jox te nga bokk ci way gërëm yi maanaam te gërëm li nga xam ne moo ko wutale cant moom mooy ne gërëm day am jëf te bu ñu gisee li nga xamante ne moom la ko digaloon ci jëf mooy julli euh, comme te loolu tamit loolu moom tamit la ñu wax ba tey yent yàlla daawuda ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam borom bi subhaanahu wa taala ne i'malu ala daawuda wa qalilun min ibadiya shakur na ngeen jëf yéen ñi nga xamante ne yéen ay waa yent yàlla daawuda yéen yow ak sa waa kër yi ngeen jëf maanaam euh, ba pare daal ñu jëf jaa moom ngërëm la maanaam shukura maanaam jëf jaam moom gërëm la mu daal nag wa qalilum min ibadiya shakur waaye ak néew ci sama jaam yi sama jaam yi ñu ci néew ci ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom gërëmaakoon lañ foo leen fekk ñi ngi sant di gërëm borom bi subhaanahu wa ta'ala te comme gërëm googu dafa am jëf li nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax nee na la ko dalee ci booba doo fekk mukk lu dul ne ci waa kër yent yàlla daawuda alayhi salaatu wasalaam soo fa demee ci guddi gi di nga gis ñii di julli ñii di ñii ñii ñi ngi ci rukkoo ñii ñi ngi ci sujjóot ñii ñi ngi taxaw di maanaam ak di jàng zabur comme ni nga xamante ne tamit moom mooy gëneel googu ba tey di wana ne jullit ci boppam moom mooy centre bi nga xamante ne centre névralgique ci ci ci ci ci ci ci ci ci ngëneel ci tànneefu borom bi subhaanahu wa taala ak yëkkati mooy ne li nga xamante ne moom la wax yéen sayyidatna Maryam alayhi salaam alayha salaatu wassalaam fi nga xamante ne moom la ko malaayika yi waxe wa iz qaalat al-malaa'ikatu ya maryam inna allaha astafaaki wa tahharaki wa astafaaki ala nisaa'i al-'aalamiin ya maryam uqnutii li rabbiki wasjudii warka'i ma'a ar-raaki'iin loolu mu ne ko yow maryam maanaam malaa'ika yi daan ne maryam inna allaha astafaaki li wér boor mooy buur yàlla subhaanahu wa ta'aala daf laa belli maanaam daf laa tànn ci biir ñu mu gën a tànn mu jël ci ñooñu mu gën a tànn mu daal ci tànn ñu gën a sell ñooñu mu jël ca tànn ca ñu gën a sell yow mii nag la defal loola maanaam mu daal di lay tànn ci biir ñooñee mu ne istafaaki wa tahharaki te daf laa laabal wastafaaki ala nisaa'il aalamiin naka noonu borom bi subhaanahu wa ta'aala tànn na la belle na ci biir jigéeni adduna bi yëpp yaa Maryam ci kaw seen ci kaw jigéeni adduna bi yëpp mu daal di ko ci tegal ne ko yaa Maryam kunutii li rabbiki wasjudii warka'i ma'a raaki'iin yow Maryam kon nag na nga sujjóot ma na nga taxawal maanaam ndax alqunut lool lay tekki maanaam mooy di taxaw maanaam ci biir julli comme ni nga xamante ne noonu la sayyidina anas radiyallahu a waxee woon ne bi ñu laajee yenent bi sallallahu alayhi wa sallam lan moo gën ci julli julli guddi a julli guddi mu ne tuulal qunut mooy di taxawaay bu yàgg maanaam kon lool moom mooy mooy mooy mooy taxaw googu lay tekki maanaam kon uqnuti li rabbiki wasjudi te nga sujjóot warkaay te na nga rukoo ma arraaki ànd ak way rukoo yi maanaam loolu kon di tegtale ne kon tànneef googu bi nga xam ne ci la ko tànn loolu moom mooy li war a mandargaal tànneef gi ak ni nga xamante ne noonu la ku ñu tànn di doxale loolu yëpp day wane ngëneel ak màggaay bi nga xamante ne moom moo nekk ci julli kon nag loolu bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu aaya bi ndax bu fekkente ne yeneen mboolem nit ñi tamit génnuñu ki ndax li koy wane ci suñu aaya bi moom mooy bi nga xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa tudd ñi nga xam ne ñoom ñooy yeneen nit ñëpp mu daal di tudd ci ñoom li nga xam ne noonu la ñu mel ci ak jagadi ak tamit ak wayadi ak tamit ak doyadi waaye bi nga xamante ne ci la ñëw fii ci doomu ci ci ci ñi nga xam ne ñooñu la ci maanaam settee wu ci ñenn ñu lulul ñi nga xam ne ñoom ñooy taxawee julli moom mooy almusallin kon aaya boobu dafa nekk loo xamante ne kon aaya bi dafay daal di tegte la nekkoon ndekete ginnaaw bi nga xamante ne dafa dindi ci ñoom maanaam benn melo rek la taxawal melo rek mu taxawal ci ñoom loolu moom mooy ak melow julli kon nag lool day wane ni julli moom mooy axe central axe euh, centre névralgique ci tànneef gi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala di tànn kenn ci doomu aadama yi di ko jegeñal boppam di ko teg di ko taf ci boppam di ko yëkkati ba nga xam ne daf koy soreel boole mi nga xam ne ay xeeti musiba la yoo xamante ne dañoo aju ci wàllu adduna wàllu allaaxira rawatina li nga xamante ne moom mooy ci wàllu allaaxira te comme niñ ko gisee woon ci suñu jotaay bi weesu xattaa ba ci mbiru adduna tamit noonu la demee loolu moom moo tax borom bi subhaanahu wa ta'ala daan ni borom daan ni wasta'inu bis sabri was salah maanaam wax ko ci ñaari aaya ci suratul baqara mu ne na ngeen dimbalikoo ci julli ci ci ci bis ci muñ ak was salaati ak julli maanaam ngir ne muñ day dimbali nit ki ci mu mën a taxawu daal di jàmmarloo ak ñi nga xam ne ñooy jafe-jafe adduna yi naka noonu mu daal di mën a dem ba mën a jot ci li nga xam ne moom la bëgg waaye tamit julli noonu la mel julli képp koo xamante ne da daf ci nekk tamit daf ci wàllu googu euh, loolu moom moo tax borom bi subhaanahu wa ta'ala bi mu digale yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alayha daf ko cee tegal ni ko la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit-taqwa borom subhaanahu wa ta'ala ci suratu Taha bi mu tuddee sangi-sangi yi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ni ko nanga daal di muñ te loolu mooy li mujj ci daanaka li mujj ci saar bi maanaam ci digal gi nga xam ne moom moom mooy li ci am ci digal maanaam mu ko nag kon na nga daal di jël maanaam muñal nga gis ne was wastabir mooy nga saxoo muñ te nga takkoo ak muñ ci lan ci julli te maanaam ginnaaw bi ma xam ne daf ni ko na nga sa njaboot ci julli wa'mur ahlaka bis salaati wastabir alayha na nga digal sa njaboot julli naka noonu wastabir alayha na nga ci muñ te nga taxaw ci loola te it ngay yem ngay continuer di leen ci digal te loolu noonu moom moo tax mu ne ko wastabir alayha mu tegal ko ci ne laa nas'aluka rizqan nahnu narzuquk laaj ñu la wërsëg ñun yàlla ñoo lay wërsëgal te wal aqibatu lit taqwa te mujj gi maanaam li ko ñi moo li moom mujj gi moom mooy ragal yàlla maanaam mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ragal yàlla kon loolu de lëkkale bi nga xamante ne moom la lëkkale di wax waxi wërsëg ak julli ak di digal njaboot gi julli day tegtale ci anam gu leer ci ne képp koo xamante ne dafay takkoo julli ba pare sax ci ba noppi di ko digal njabootam moom ak njabootam ñu taxaw di julli di ko defee ci ni nga xamante ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa taala digalee te gërëm ko loolu day waral ci nit kooku mu daal di nekk koo xamante ne day da ak julli day daal di nekk ci eh, day kooku day day nekk koo xamante ne wërsëgam borom bi subhaanahu wata taala daf koy ubbi ci anam yoo xamante ne maanaam moom eh, du ko xam ci anam yoo xamante ne day jéggi yo comme ni nga xamante ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa taala digale digee noonu la ko borom bi subhaanahu wa taala digee moo xam nag feeñ na wala feeñul moo xam gis nañ ko wala gisuñu ko moo xam yëg nañ ko wala yëguñu ko waaye borom bi subhaanahu wa taala kàddoom bi jaas moom ki nga xamante ne qawluhul haqq wa lahul mulku moom waxam mooy dëgg lépp loo xamante ne boo wax na ko rek moom borom bi subhaanahu wa taala dëgg la naka noonu kon loolu day wane eh, ni julli kon loolu yëpp lay lay jariñ kon taxaw taxaw taxawu boog nga xamante ne moom la kon wax ne kon na nga muñ maanaam nga dimbali ko muñ ak julli maanaam kon day wane ni ñaar yooyu dafa nekk loo xamante ne dañ ko war a taxawee eh, kon li nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala bi ñu jàngal kon ci aaya bi nga xamante ne moom lañu ñu ne waaye mu nekk tamit loo xamante ne aaya yi ñu tudd yëpp daf koy daal di wone loolu moom mooy ne julli moom mooy li nga xam ne moom mooy euh, lii tax maanaam centre mooy mooy nekk ci diggu euh, li nga xam ne moom mooy ndiggal euh, tànneef ak yëgitik borom bi subhaanahu wa ta'ala naka noonu bu ñu xoolee tamit ba tey borom bi subhaanahu wa ta'ala comme ay yi nga xamante ne gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu wala boog maanaam maanaam bu ñu xoolee moom wala boog ci biir tànneef yi ba tey moom loolu da dañuy wane ni eh, du rek wërsëg la la borom bi subhaanahu wa di defal donte wërsëg dafa yaatu ndax dafa am wërsëg yi nga xamante ne yu zahir lañ mooy yu feeñ yi te moom mooy yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci dundu wér gu yaram gudd fan alalu adduna ak yeneen yi nga xamante ne ñoom ñoo ciy am ak eh, yooyu yëpp ay wërsëg la waaye dafa am wërsëgu baatin yi nga xamante ne moom mooy nit ki nga xam ne noonu lay def maanaam noonu lay amee ngërëmal borom bi subhaanahu borom bi sopp ko may xam may ko xam-xam bu wér te sell te bi nga xam ne dafa jëm ci moom naka noonu mu may ko ngëm yàlla bu kawee naka noonu may ko léegi yëpp yi nga xam te ne ay jikko yu rafet la ak jikko yu baax yi nga xam ne ñoom ñooy waral ci moom teraangaam adduna ak allaaxira te yooyu ñoo koy jokkaleeg boroomam subhaanahu wa ta'ala te loolu da ngay gis ne bi nga xam ne moom la wax euh, ci Seydina Ismail ala nabiyina alayhi afdalu wassalaam li nga xam te ne noonu la ko tagge tani wa kaana ya'muru ahlahu bis-salaati waz-zakaati wa kaana 'inda rabbihi mardiyya dafa nekkoon koo xam ne da daan digal njabootam julli ak joxe azaka waaye tamit dafa nekkoon fa boroomam subhaanahu wa ta'aala ku ñu gërëm maanaam mooy ne loolu sabab la ci moom ci ne ba tax mu am ngërëmal borom bi subhaanahu wa ta'aala te li nga xamante ne loolu la jiital moom mooy julli innahu kaana saadiqal wa'di wa kaana rasuulan nabiyya noonu la ko waxee daal dafa nekk koo xamante ne ku ku dëggal ak ak la ba pare nekkoon ab yenent bu ñu yabal ba pare mu nekk koo xam ne ku ñu soloo la waaye mu daal di ciy teg ne ne dafay digal njabootam maanaam julli kon loolu nga gis nga euh, loolu kon moom li mu jiital loolu yëpp day wane doole ki nga xamante ne moom la julli am doole naka noonu ci jeexitalu sóoratul xaj ji borom bi subhaanahu wa ta'ala saar boobu moom ak suñu aaya bii ñu ne ñoom ñor tolloo euh, ak lim maanaam numéro mooy 22 maanaam moom mooy ci jeexital te xajj moom mooy jublu gi ñu jublu ci borom bi subhaanahu wa taala ànd ak màggal comme ni nga xam ne noonu lañ ko woon naka noonu ñu jublu ci néegam bi maanaam néegam bu tedd bi moom borom bi subhaanahu wa taala waaye bu ñu xoolee ba tey ci ay ay ay yooyu nga xamante ne ay ay yi nga xam ne moom la ci mujj wax mu ne yaa ayyuhal ladina amanu rka'u wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun wa jahidu fi sabilillahi haqqa jihadihi huwa ijtabaakum wa ma ja'ala alaykum fi ddini min haraj millata abikum ibrahima huwa sammaakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu alaykum shahidan wa takunu shuhada'a 'ala an-nas fa aqimu as-salata wa atu az-zakata wa aqimu as-salata wa atu az-zakata wa i'tasimu billah huwa mawlaakum fa ni'mal mawla wa ni'man nasir tey loolu buñ ko xoolee dañuy gis ne aaya boobu wàllu julli daf cee ñëw ñëwati ci ci ay anam yu yu wuute daf cee njëkk ñëw ci fi borom bi subhaanahu wa ta'ala wax ne ay yéen ñi nga xamante ne gëm ngeen te dëggu yaa ayyuhal ladhina amanu ruk'u na ngeen rukoo wasjudu te na ngeen sujjóot maanaam nga gis ne loolu ci julli moom moo tax ñuy wax maanaam na ngeen rukoo te na ngeen sujjóot waf'alul wa'budu rabbakum te na ngeen jaamu seen borom subhaanahu wa ta'ala te jaamu yàlla gi nga xamante ne moom mooy gi ci gën a màgg moom mooy julli comme ñu ko gisee woon ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon na ko bi muy wax naan i'malu walan tahsaw wa'lamu an i'malu walan tahsaw wa'lamu anna xayra a'malikum as-salah na ngeen jëf te bul mënoo leen a teg jëf yëpp te na ngeen xam ne li nga xam ne moom mooy li gën a tedd ci seen li gën a rëy ci seen jëf yi te gën cee baax mooy julli tey xadis la bu nekk ci ñaari saxiix bu imam al buxaari ak bu imaamu muslim alayhima rahmatu wa ridwanul mun'im li nga xamante ne kon moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala foo wax foofu kon mu ne te wax alul xayra te ngeen def lu baax maanaam nga gis ne dafa jóge ci yi nga xam ne ñooy yi gën a jagoo daal di ñëw ci yi nga xamante ne ñoom ñooy yi gën a gën a yaatu waaye loolu yëpp dafay dugg ci li nga xam ne moom mooy julli moom moo dajale yooyu yëpp moom mooy li ci gën a central comme ni nga xamante moom lañ ko noonu lañ ko gisee mu ne loolu boo leen ko defee de yii ñu ma tudd yii soo leen ko defee la allakum tuflihun di ngeen texe moos maanaam lool soo leen ko defee su ko defee ngeen texe ba pare mu daal di ci daal di yeggale ci wax bi di indi tamit wax joo xamante ne day gën a dëgëral maanaam boobu mu ne wajaahidu fi fillahi haqqa jihaadi maanaam na ngeen xeex ci yàlla ci yoonu yàlla dëgg dëgg ni ngeen war a xeexee maanaam kon mooy na ngeen xeex lépp loo xamante ne dafa tax ba ba ba dëgg taxaw lépp lu war a tax ba diine ji taxaw lépp lu war a tax ba seen digganteeg seen borom subhaanahu wa ta'ala jag lépp loo xamante ne dana sellal seen xol te dana tax ba seen bo ba bo bo ngeen jublu ci seen borom subhaanahu wa ta'ala xeex leen maanaam na ngeen taxaw ci dëgg te dëggal dëgg te bàyyi te te lépp loo xamante ne caaxaan la na nangeen na ngeen ci taxaw ba mu jóge fi loolu moom mooy na ngeen xeex ci dëgg dëgg ci yàlla dëgg dëgg xeex waa moom nag borom bi subhaanahu wa ta'ala kon day wane julli maanaam loolu mooy li nga xam ne moom mooy ëpp doole ci wàllu googu mu ne moom borom bi subhaanahu wa ta'ala eh, daal di ciy huwa moom borom bi subhaanahu wa ta'ala ittabaakum moo leen tabb maanaam kon moo leen tànn moo leen yëkkati moo leen delli moom borom bi subhaanahu wa ta'ala ba pare daal ne wa ma ja'ala alaykum fi diini min xaraj defalu leen ci diine ji benn coono xat-xat déedéet si lii millata abikum ibrahim lii mooy seen yoonu maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam mooy seen bàyyi ci ji moom de huwa sammaakumul muslimiina min qabl moom mooy ki nga xam ne moo leen tuddee woon way jullit ci lu jiitu moom mooy ki nga xam ne moo ñu jox tur wi tudd moom mooy suñu bàyyi ci diine ji maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam moom xaritu borom bi subhaanahu wa ta'ala xalilur rahmaan euh, kon moom moom maam Ibrahima boobu alayhi salaatu wassalaam moo ñu ñu tudd. kon euh, loolu nag mu ne loolu su ko defee euh, loolu bu ko defee yéen ngeen daal yeneen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mën a nekk seede ci yéen yéen ngeen mën a nekk seede ci nit ñi euh, mu ne kon nag fa aqimu salaata na ngeen taxawal julli gis nga mu daal di koy indiwaat wa aatu zakata na ngeen joxe azaka wa tasimu billah te na ngeen moy ci buur yàlla subhaanahu wa ta'ala mawlaakum mooy seen kilifa bi nga xam ne moom moo méngoo seeni mbir moo leen di toppatoo di yit di di di di taxaw ci seeni mbir ni'mal mawla est-ce que bi kilifa bi nga xam ne day méngoo seeni mbir mooy sa parandoo bi nga xamante ne mooy seen kilifa wa ni'man nasir est-ce que bi dimbale waa koon kon nag loolu tamit day tegtale julli doole bi nga xamante ne moom la am loolu yëpp daf koy daal di tegtale kon li nga xamante ne nag moom mooy kon suñu aaya bi li nga xamante ne moom mooy lim bi mu toll li tax ñu junj ko foofu mooy ñaar fukkeel bi ak ñaar te ñaar fukk ak ñaar mooy Habib comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon te mooy maqaama yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba maam ibrahima nekkee xalilullah maam maam yent yàlla muusa nekk kalimullah maanaam naka noon yent yàlla isa ni koy wax ruhullah maanaam naka noon noonu la yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekkee habibullah moom mooy soppe yàlla bi comme ni nga xamante ne noonu la ko waxe woon xadis bu nekk ci sunan imam at-Tirmidhi sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma di wax ne dañoo toogoon di wax naan yent yàlla Ibrahima de yàlla lii la ko def maanaam ku nekk ñu wax yent yàlla Musa ñu wax ku nekk li ko yàlla def yenent bi sallallahu alayhi wa sallam génn ne leen naam loolu yëpp am na ci ñoom waaye man mii may habibullah man may soppe yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom bi subhaanahu wa taala def gi mu def aaya bii mu nekk ci lim ji loolu du maanaam day wane bi nga xamante ne mooy junj gi nga xamante ne moom lay junjoo maqaama boobu nga xamante ne mooy maqaama soppe yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ne julli noonu la loolu moom mooy li nga xamante ne moom lay joxe te mooy li gën li nga xam ne moom la ñuy sàkkoo jege ñu borom bi subhaanahu wa ta'ala bu ko defee nit ki daal di mën a dugg ci li nga xam ne moom mooy ahlul qurba bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu aaya bi moom mooy ma ahlul qurba mooy ñi nga xam ne ñooy ñooñu ñi jege bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy jàngee ci suñu aaya bi mooy ne képp koo xamante ne euh, yoo dafa bëgg a ci yoonu yàlla faw moom ci boppam mu nekk koo xam ne aji jëf la maanaam mu nekk koo xam ne day day day yittewoo mbir mi maanaam teg daal di ciy taxaw ba pare maanaam mu nekk ne moom ci boppam acteur la maanaam day nekk acteur principal lu tax ndax borom bi subhaanahu wa ñu njëkk ne daf ne innal insaana daal di wax xuliqa maanaam dañ ko bindee maanaam mu nekk loo xamante ne Eh, dañ koo rafu maanaam mu nekk al mu nekk loo xam ne maf'ul la maanaam nekk comme ci ci majhul koo xam te ne dañ koo réere maanaam mooy ne xuliqa dañ ko bindee eh, ki maanaam fa'il bi dafa nekk koo xamante ne eh, xamuñu ko mooy maanaam tudduñu ko plutôt te moom mooy borom bi subhaanahu wa ta'ala moom moo ko bind daal bindee noonu doomu aadama waaye waxul kan la ngir ne foofu doomu aadama maf'ul la ci maanaam mooy du moom mooy acteur ndax moom nii lañ ko bindee bu bu ñëwee doomu aadama yëpp ku nekk gis na leen nii la ñuy mel ci cosaan waaye nag ah, mooy dañ ko bindee mu nekk koo xamante ne saalitkat la xuliqa halwa maanaam dañ ko bindee mu nekk koo xamante ne saalitkat la lool mooy doomu aadama noonu la mel ci cosaan waaye bi muy wax nag ñi ñu ci settee ñi nga xamante ne ñooñu bokkuñ ci mu ne illal musallin ba mu des nag ñi nga xam ne ñooy woy jullit mooy jullit ñi pire kon nag loolu day tegtale ne kon foofu acteur la maanaam gisoon nañ ne musallin maanaam musalli ismu fa'il la mooy ki nga xamante ne mooy jëf ki mooy tur kuy jëf la maanaam kon lool moom mooy ne kon day junj ne yoonu yàlla bii képp koo xamante ne da nga dem faaw nga nekk ki nga xamante ne yow ci sa bopp yaay nekk acteur principal maanaam mooy ne da ngay taxaw même bu fekkente ne yoonu yàlla dafa laaj maanaam dafa laaj xam-xam dafa laaj maanaam xam-xam boobu noonu faw nga bokk ci ñi nga xam maanaam faaw nga nekk acteur principal ci ñi koy sàkku bu fekkente ne gis nañ ni yoonu yàlla tamit dafa laaj. Euh, euh, dafa dafa laaj sëriñ maanaam boo xamante ne moo la ci tegtal sëriñ boobu noonu moom def lépp de moom parce que bu fekkonte ne te loolu doy bu doon ne sëriñ bi moom mooy def kon nag képp koo xamante ne am na sëriñ bu baax rek day daal di yegg ci yàlla day daal di am fatxul akbar day daal di nekk bokk ci wàllu yi gën a màgg li nga xamante ne moom li ñu gis moom mooy ne nit ñi maanaam sëriñ bi lu mu rëy rëy rëy mbir lu mu màgg màgg màgg taalibe bi moom ci boppam dafa bari loo xamante ne ci moom la loolu moom moo tax ñu bari dañoo foog ne sëriñ yi ñoo am mérite déedéet taalibe yi ñoom ñoo am mérite ndax ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy sóobu sëriñ bi da leen di jàppale rek moom accompagnement rek lay def maanaam da leen di jàppale ki nga xamante ne nag dañ koy jàppale kooku moo war a def yitte te mbir mi ci moom la aju waaye du ki nga xamante ne moom mooy sëriñ bi maanaam tey comme ki nga xamante ne ab étudiant la wala ab élève la maanaam lu professeur bi ay ay ay su fekkente ne moom nanguwut a jàng nanguwut a réviser du ñëw classe day daw cours et cetera maanaam kooku moom maanaam prof bi lu mu ay ay ay ay mbirum du dox maanaam loolu moom day wane ne yoonu yàlla tamit dafa laaj yitte dafa laaj farlu dafa laaj jóg te xam ne ki nga xamante ne moom moo nekk ci suñu kanam di ko di ko baare ba pare mobiliser arme yëpp bakkan ci la boole bu jël adduna jëm bànneex yi maanaam kooku mooy seytaane te seytaane boobu dafa ne daf ñoo jàppee jaam te li nga xamante daf ñoo jàppee noonu li nga xamante ne moom mooy lii mën a tax ñu rëcc ci pexe seytaane googu ba tax ñu daal di génn daal di yegg ci borom bi subhaanahu wa taala moom mooy ñu fas yéene maanaam fas jom fas yit am yitte am dëgërluwaay dem taxaw maanaam ci kanamam ngir xeex maanaam te ngir dem ci borom bi subhaanahu wa taala waaye loolu nag suñ koy def faw dañuy làqatu ci gannaaw borom bi subhaanahu wa taala dinañ ci ñëw inchaa allahu taala kon lool tamit day dëgëral ne eh, maanaam bu ñu xoolee seytaane moom dafa wax ne eh, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in thumma la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim la tajidu aktharahum shakirin maanaam yow mu ne mu ne ne mu ne borom subhaanahu wa taala maa ngi waat sa nooteelu nguur maa ngi waat ci nekk ki nga xamante ne moom nga nekk koo xamante ne xel yi mënuñu koo daj xol yi mënuñu caa Euh, euh, kenn mënu koo mënu koo teg euh, kooku maanaam nga xamante ne kenn maanaam dafa da kenn mënta yegg mënta jote ci moom kooku yow muy al izz mooy mooy mooy mooy maanaam sa nooteelu sa nootel nooteel googu sa kawe googu sa yëkkatiku googu maanaam moom maa ngi wàcc loolu ne la ëpp yenn xuma ajma'in dinaa leen wala bokk ci ma fa bi maa aghwaytani naam boobu foofu bi ma foofu fa fa bima aghwaytani maa ngi yàlla buru subhaanahu wa maa ngi waat ci sababu beewloo gi nga ma beewloo la ughwiyannahum ajma'in man danaa leen beewloo ñoom ñëpp mu ne mu ne topp dinaa leen dikkee ci seen kanam dinaa leen dikkee seen ndeyjoor seen càmmoñ naka noon moom dinaa leen dikkee seen eh, seen kanam ak seen ginnaaw seen ndeyjoor ak seen càmmoñ te di fekk ne ñu ëpp ci ñoom du ñu nekk ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi lay gërëm di la sant aaya boobu borom bi subhaanahu wa taala maanaam kon day wane ni nga xamante ne noonu la iblis di xeexe te eh, iblis bu boobaa xeex googu nga xamante ne moom lay xeex arme yooyu nga xamante ne moom la yor eh, di dafa bàyyi nag ci kaw ak ci suuf comme li yenente bi wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam te ci kaw maanaam moom mooy nit ki yëkkati gi muy yitteem di jëm ci boroomam subhaanahu wa taala ci suuf mooy toroxlu gi muy toroxlu ci kanamu boroomam subhaanahu wa taala te loolu muy julli julli muy ngi yëkkati si yitte di jëm ci borom bi subhaanahu wa taala ci julli gi ngay julli di sàkkoo di ko di ko jegeñlu waaye wàcc gi ngay wàcc sa bopp di di toroxlu ci ci position yëpp benn bu ci nekk nga taxaw ci kanam borom subhaanahu wa taala di toroxlu loolu muy julli lool moom moo tax julli nekk centre bi léegi nag euh, li nga xamante ne moom mooy euh, ñeent yooyu nga xam ne mooy ñeent wàllu yooyu seytaane amee doomu aadama bi tamit moom mën naa xeex ak moom ci ñeent wàllu yooyu yëpp loolu moo tax Euh, li nga xamante ne moom mooy euh, ndeyjoor gi li nga xam ne moom moo fa nekk moom mooy euh, li ñu tuddee ca càmmoñ bi moom mooy al raja ci kanam mooy al amal ci ginnaaw mooy al fikra maanaam loolu moom moo fa nekk maanaam bu bëggee xeex ak seytaane noonu lay def maanaam moom mooy ndeyjoor gi moom mooy alxawfu day tiit waaye nag tiit comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee arme la boo xam maanaam mooy arme bi mooy moom gànnaay la maanaam moom gànnaay la boo xamante ne dañ koy jëfandikoo maanaam ngir mën a xeex ak maanaam tiit sa digganteeg borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, tiit googu nag arme la maanaam ngànnaay la boo xamante ne duñ ko jëfandikoo saa su ne comme rek tey boo doon xeex ak keneen maanaam mooy tey boo jëloon sa ngànnaay maanaam ne par exemple ah dañuy xeex wala boog mu am ab ah réew buy xeex ak beneen réew waaye mu jël arme bi di di rek di dóor maanaam bombam yi mu am yépp wala bu dee eh, eh, ay ay ay ay ay ñuy xeex di jàmmarloog ñeneen. maanaam di jël seen lacrymogène yeeg seen yëpp di sànni ci àll bi di sànni di sànni di ko jëfandikoo loolu bu boobaa gars yi dañuy xaar rek ba mu jeex rek ñu daal di ñëw songu leen maanaam noonu lay demee maanaam tiitaange ak tiit gi nit ki di tiit digganteem ak borom subhaanahu wa taala loolu waru jëfandikoo lu dul ne seytaane ñëwee na ci moom maanaam di ko woyofloo di ko doyadi lool li nga xamante ne mooy ndigalu borom bi subhaanahu wa ak di ko doyadi lool li nga xamante ne moom mooy li mu war a eh, eh, eh, yi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu di tere. di wax naan ko garaawul mu daal di déedéet mu jëfandikoo tiitaange ji bu naree dugg ci loo xamante ne du noonu wala bu bu xësee bu dugg tamit ci loo xamante ne baaxul mu daal di tiit ci kanam boromam subhaanahu wa taala waaye tamit daal di jëfandikoo beneen bi ci des moom mooy ndeyjoor gi maanaam moom mooy mooy mooy càmmoñ bi te moom mooy ar-raja maanaam mooy yaakaar yaakaar ne borom bi subhaanahu wa taala dana ko dana ko dana ko dimbali foofu nag la seytaane wuuteeg doomu aadama ndax seytaane comme ni borom bi subhaanahu wa ta'ala wax maanaam foofu la wuteeg bi subhaanahu wa ta'ala ndax seytaane moom li alquran wax nee na innama zalikum seytaanu yuxawwifu awliyaa déet seytaane bii daal lenn rek am ci ay mbiram mooy ne day tiital maanaam moom ci boppam day xoofloo day ragalloo ñi nga xam te ne ñoom ñooy ay parandoowam falaa taxshawhum waxshawni bu leen la ragal ragal leen ma maanaam euh, kon loolu moom mooy seytaane moom noonu lay def mooy day tiital ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay gaayam maanaam moom ni muy def moom mooy daf lay yaakaarloo di la wax ne la non garaawul yàlla baax na nangam voilà maanaam ah defal rek waaye lii yàlla xam nga du la toppee ci lii yàlla am na keneen ku muy duma ku dul yow et cetera maanaam wax yooyu yàlla dafa yaatu yërmande gars yi ñoom ñooy taral di tàngal rek ba nga def nag li nga war a def mu doog a ñëw ak tiitaange bi mu doog a ñëw nag di la doog wax nag ne la ah yow de yàqu nga léegi baax na ba pare nag moom sax mën naa dem bari la moom ci boppam daa ragal yàlla comme ni alquran wax ne kamasali shaytaani iz qaala lil insaani kfur falamma kafara qaala inni bari'un minka inni axaafu allaha rabbal alamin bi nga xamante ne moom la seytaane maanaam misaalu seytaane noonu lay def su ñëwee day wax doomu aadama mu ne weddil yàlla bu weddee nag mu daal di koy taxaw nag di ko xamal ne ko man léegi dañ naa ci yow léegi man ndax man dama ragal boroom buur yàlla bi nga xam ne mooy boroom mbindeef yi subhaanahu wa ta'ala maanaam seytaane noonu la lay def daf lay dugal ci tuuti doona ba nga dugg ci mu mu ba mu leer ko ne yow léegi lii mënatoo ci génn wala boo génn ci dana la jafe mu daal lay indil nag ak tiitaange ak jaaxle maanaam ba pare bàyyi la ci biir nag dem yoonam borom bi nag subhaanahu wa ta'ala contraire bi la maanaam moom daf lay tiital ne bul jege lii lii bàkkaar la baaxul wala boog mu ne la lii damaa bëgg nga di ko def te bul ko moy ba nga xamante ne léegi nag nga tiit ci loolu bu ko defee nga daal ne ah kon nag naa def ni borom bi subhaanahu wa taala bëgg naa bàyyi li nga xamante ne moom la tere waaye nag soo ko xësee ba def nag mu ñëw ne la ah laa taqnatu min rahmatillah waaye bu leen bu bu seen yaakaar tas waay waaye bu leen xaddi waay ci yërmandeeg yàlla inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a naka buur yàlla subhaanahu wa taala dana jéggale bàkkaar yëpp daal lay wax ne la ñëwal jéggalul maanaam kon yaakaaral borom bi subhaanahu wa taala kon bu boobaa il faut ñu xàmmee fan la ñuy teg tiit fan la ñuy teg ragal waaye tamit leneen li nga xam ne moom mooy li ci kanam moom mooy jëf maanaam ngir ne jëf mooy tax ngay avancer maanaam il faut ngay jëf lu baax lépp loo xamante ne lu baax la nga di ko jëf julli nag moom mooy bi ci gën a màgg waaye nag jëf yi nga xamante ne ñoom ñooy jëf yu baax yu bari nañ comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee insha allahu taala waaye jëf yooyu nag ci ngay dem nag di jëm ci kanam di jëm ci kanam di jëm ci kanam noonu ngay xeex ak seytaane ndax looy gën di jëf maanaam ba pare di sàkku xam te xam ko jëf jooju day ànd ak xam-xam maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom moom moom seytaane daa iman noonu nga koy xeexee boo jëmee kanam maanaam mooy ngay ngay ngay ngay ngay jëf jëf yoo xam ne day ànd ak xam-xam waaye nag foofu tam mu am benn sew-sew bu fa ne loolu moom mooy ne seytaane daf naan la ah, noo garaawul sa way eh, yii baax yëpp mënoo koo def wala boog yaa ngi koy def waaye nag fi mu toll yow sa yéene dafa des wala boog yaa ngi koy def waaye ni nga war Euh, concentré woo dafa des tey ngaa def lu tuuti rek te toog wala ñu mel noonu yooyu nag mu lay digal yooyu loolu ci pexem yi la bokk wala bokk mu di la gëmloo ne la jamono ji tamit soo tuubee itam da nga daal di delluwaat rek ah waaye sa waay ngaa toog rek tey ngaa yem ndax lii boo ko defee rek ah garaawul quoi defal lii rek te yem ci lii loolu yëpp seytaane moo la koy wax waaye loolu yow baag wala wala bokk mu naan la noo bul tuub bul tuubagum léegi xaaral ba nekk ma xaaral ba ci kanam maanaam borom bi subhaanahu wa taala euh, bon euh, xaaral quoi ba gën a nekk mag walaa doog a def ci luy pare goo maanaam da war a nekk ci lu baax maanaam def li la borom bi subhaanahu wa taala digal mun naan la noo pare goo xaaral ba pare di duggal ci sa bopp caaxaan yooyu noonu la seytaane di def waaye yow lii la war moom mooy nga war a dugg di dem di def lu baax di def lu baax yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax na ci xadis bu nekk ci sunan imam at-Tirmidhi rahimahullah mu ne maa asarra man istaghfara walaw aada fi fil yawmi sab'iina marra ki nga xamante ne moom moo dugg moom mooy eh, kii tuub di jéggalu di ba di baalu yàlla kooku duñ ko mën a duñ ko tuddee ki nga xamante ne dafa nuur ci bàkkaar même bu fekkente ne jëmmi bàkkaar bi dina ko def juróom-ñaar fukki yoon ci bés bi maanaam même bu dee day tuub léegi demaat defaat bàkkaar bi tuubaat defaat tuubaat defaat tuubaat jéggaluwaat defaat maanaam noonu mu koy def di ko def di ko def même bu dee soixante-dix fois ci même bés bi même bàkkaar bi euh, kooku kenn du ko wax ne yow da ngaa nuur ci bàkkaar booba te loolu rek a bon mooy nuur ci bàkkaar kon nag nit ki daa iman bu mu déglu seytaane bi naan ko pareegoo maanaam lii soo ko defee da ngay delluwaat rek wala soo tuubee da ngay waat ci bàkkaar bi wala boog soo fi defee lu baax lii tamit da ngay bàyyiwaat rek et cetera ak yooyu noonu loolu bu mu ko déglu naka noonu bu mu ko déglu mukk su naan ko non de toute façon xaaral ba parce que xam nga après il faut nga concentré bu baax nga kii wala xaaral ba loolu noonu lay def maanaam dalay bàyyi loo benn jëf ju baax euh, euh, ngir ne ba pare wutalal la ay lay rafetal la la lay yooya noonu bokk na ci ni muy doxale moom seytaane ba tey moom mooy euh, daf lay wax ne la defal jëf ju baax ji nga def maanaam daf lay bàyyi boo commencé def jëf ju baax du moom moo la koy digal gaa waaye soo ko defee te mënu ci dara moom dafay xool daal lay won beneen jëf ju gën a rëy maanaam mooy gën a naqaree def mooy gën a bëri mooy gën a jël temps ba pare mooy gën a laaj concentration boobu la lay wax ne la mu ëpp ngëneel tamit mu ne la defal boobu bu ko defee nga daal di bàyyi bi nga daan def te tàmm ko mu yomboon lool ci yow maanaam nga daal di dem ci bële nga xam te moo gën a kawe su paree nag mu doog laa teg boobu nag ba war na ne la coono mi ngi ci nga daal di daj coono bu dul jeex ci boobu mu bàyyi loolu ñaar yëpp foofu maanaam loolu yëpp ci pexe seytaane yi la bokk loolu moom moo tax yow del def li nga man li nga xamante ne moom nga mën rek ngay def te nekk ci li nga xamante ne noonu nga ci war a nekke ah, donte maanaam yéene bi su fekkente ne da ngaa def eh, te te amoo ci yéene bu baax eh, loolu comme li eh, li imam al-Ghazali waxoon rek rahimahullah comme li imam as-Suyuti di wax naan laqad rawa laqad rawayna an laqad rawayna an ajillah laqad aba alayna al ilmu illa lillah euh, wax ju mel noonu la mu ne ñi nga xamante ne euh, laqad rawayna an kibaarin jilla naam laqad rawayna an kibaarin jilla aba alayna al ilmu illa lillah waaw kay noonu la mu ne laqad rawayna mu ne dëgg-dëgg solo nañ an kibaarin jilla jël ci ay ponkal borom xam-xam yu màgg ne kat aba alayna al ilmu illa lillah maanaam ne kat xam-xam ñun Eh, yàlla moom moo borom subhaanahu wa taala maanaam ñun dañ daan sàkku xam-xam waaye bañ koy sàkku yàlla taxutoon comme li imam al-Ghazali yi doon wax ndax nizaamul mulki moo daan def rek maanaam comme niñ ko doon tegee seen école yi nga xamante ne ci daara ja ku ca daan dem dafa am mburu muñ la daan jox ngir nga mën koo dundee ñoom it ñu dugal leen école seen yaay dugal leen ci daara ja maanaam ngir eh, mburu mooma maanaam at tamit eh, añ bi ñu fay mën a añ moom mooy comme lé lé ki rek mooy cantine yi daal maanaam bu ñu demee euh, bu ñu wàccee dañ leen di jox tamit euh, euh, ñëw jox leen ñu lekk ñu naan et cetera loolu nag moom lañ doon def waaye bi nga xamante ne ñoom kon looloo taxoon ñu dugal leen ca daara ndax amuñu lu ñu leen waaye bi nga xamante ne nee na nag waaye yàlla moo bañ te këni xam-xam moom du mujj lu dul ci ne ngir yàlla lay doon maanaam au début. booy def lu baax wala ngay sàkku xam-xam yéene bi mën na fee bañ nekk yéene bi mën naa bañ a sell waaye dana sell ji dana sell loolu nag seytaane moom moo lay gëmloo ne la xaaral ba yéene bi sell la loolu bu ko déglu demal beneen bi ci des nag moom mooy eh, al fikra maanaam mooy ci ginnaaw fi mu lay dikkee mooy daf lay dikkee ay xalaat yoo xamante ne maanaam di la indi ay idéologie yu baaxul waaye loolu boo taxawee concentré wu xalaat bu baax réfléchir rek bu boobaa da ngay daal di xam xam ne léegi dëgg ak caaxaan bu sa boo fekkente ne yàlla rek la tax a te loolu yëpp kon euh, loolu liñ ci nam moon daal moom mooy ne aaya bi daf ñuy tegtale ne nit ki su fekkente ne dafa war a dem ci borom bi subhaanahu wa moom ci boppam moo war a nekk acteur maanaam moo war a jël mbir mi maanaam téyal ko boppam aaya bii da bokk na ci liñ ciy jànge moom mooy li nga xam ne mooy raddu alal jabariyya maanaam mooy day tontu ñi nga xamante ne ñoom ñooy jabariyya yi jabari yi ñoom ñooy ñan ñoom ñooy ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne euh, nit ki daal euh, amul euh, lenn luñ ko war a gërëmi naka noonu amuñu luñ ko war a ŋàññe et que borom bi subhaanahu wa moom mooy force nit ñi njàkk leen ci loo xamante ne amuñu ci sañ-sañ amuñu ci bëgg-bëgg amuñu ci namm-namm amuñu ci dara et que ñoom comme ay moteur rek dañuy doon yoo xamante ne dañ leen di def lool et que képp koo xamante ne loolu ñoom nekk seen eh, idéologie boobu li tax mu bon nekkul kul fait que ne ñoom dañoo gëm ne borom subhaanahu wa taala mooy wàcce mooy dogal ci nit ñi et lépp lu am ci nit ñi rek yàllaa ko dogal du loolu moo tax mu bon li tax mu bon mooy ñoom conclusion yi ñu ci tiré parce que li tax mu bon mooy ñoom dañoo jàpp ne kon ku baax maanaam amul mérite ku bon tamit amul dara luñ ko war a wax amul benn ŋaññe maanaam naka noonu tamit day day def lu ko neex daan ne man nangeen ngeen ma bàyyi nii ndax yàllaa ma ci xiir ndax yàllaa ko dogal naka noonu tamit noonu lay nekkee koo xamante ne saa yoo xamante ne am na lu lu lu lu mënti doon rek moom danaan bàyyi leen ma nii ndax yàllaa ma ci xiir tey nit ki tamit su fekkente ne dafa sàcc charia ne dañoo war a dagg loxo bi moom mu ne bu kenn dagg loxo bi parce que tout simplement yàllaa ko ci xiir et mu ñoom tamit dañuy jàpp ne euh, no maam pour ñu gis lan moo tax yi seen gis-gis maanaam mooy ay fataliste lañ loolu mooy fatalisme mooy jabriya maanaam mooy li nga xamante ne ñoom daal jàpp nañ ne ah lu xew rek comme que yàlla la daal euh, léegi garaawul ñoom lu leen ah maanaam amuñu benn responsabilité te kenn waru leen a ŋàññi ci dara maanaam kenn waru leen a fekk tey ñu def lu bon ñu ŋàññi leen wax leen ni leen lu bon lii baaxul wala dara déedéet nañ leen bàyyi noonu te bu yowmal xiyaamate loolu tamit bokk na ci seen gis mooy ne comme yàlla moo forcé nit ñi fii nit ñi di topp ci lu baax ñii di topp ci lu bon moo leen forcé noonu ndax dogalam la waaye bu yowmal qiyaama itam noonu lay nekkatee ndogalam mooy nit mën naa dëkk fii di def lu baax di def lu baax ba dee mu jël ko yóbbu safara parce que tout simplement euh, loolu parce que yàllaa ko forcé parce que moom du ci dara naka noonu nit ki dëkkee fii lu bon nekk ci lu bon nekk ci lu bon ba ba dee yàlla jël rek yóbbu safara tout simplement parce que ni mu ni mu forcé ni ko forcé woon ci àdduna mu nekk ci lu bon noonu la koy forcé rek yóbbu ko àjjana te loolu yëpp ci ndogalu yàlla rek lay aju gis-gis boobu moo bon du jëmmi gis-gisu euh, ndogalu borom bi subhaanahu wa ta'ala waaye lu tax mu nekk euh, xadis euh, bi aaya bi lu tax mu nekk raddun alal jabariya lu tax mu nekk loo xamante ne day tontu li nga xam ne mooy gis-gisu jabariya yi moom mooy lu fekk que borom bi subhaanahu wa taala daal ne illal musalliina ba mu des ñi nga xamante ne ñoom ñooy julli ñooy jullit ñi maanaam mooy ne jëf di ko askanale ki nga xam ne moom mooy kii julli ba pare nekk di nekk julli dëgg nekk pire incarné julli googu ba pare ne ca kooku moom la askanale jëf di kon bu boobaa loolu day dëgëral ne euh, kon borom bi kon ne nit ki ci boppam moom ci boppam mooy ci def maanaam te bu boobaa tamit am na ak jitte gu ci def am na yéene gu ci def donte lépp nag dëgg la ke ni ndogalu borom bi la subhaanahu wa ta'ala loolu moom moo tax ay bi ay du nekk lay tamit ci qadariye yi ndax qadariye yi ñoom dañuy wax ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dogalul dara maanaam te day ek lépp maanaam nit ci boppam mooy def bu defee ba noppi ci lay doog a nekkee koo xamante ne maanaam ci la ko ñoom sax dañ nit ki bu defee ba pare sax ci la ko borom bi di doog a xam subhaanahu wa taala maanaam nit ki ndax dana baax wala dana bon déedéet yàllaa ko bind gaa waaye ndax dana baax wala dana bon ci lu baax lay ne wala ci lu bon day gëm yàlla wala day nekk yéefir loolu yàlla xamu ci woon dara naka noonu li mu war a def sax yàlla xamu ko woon waaye bu ko xësee ba def ba pare yàlla ci la koy doog a xam maanaam ñoom loolu mooy seen gis-gis mu'tazila yi jege na leen donte ñoom xa nee nañ déedéet yàlla dana ko xam Euh, waaye jëf ji moom du yàlla maanaam nit ki ci jëm bi boppam yàlla dogalut maanaam dogalut mbir mi waaye xamoon na ko waaye da koo dogalut waaye li nga xamante ne mooy li wérte mooy mazhabu ahlus sunnati wal jamaa mooy la borom subhaanahu wa ta'ala moo ko dogaloon comme ni nga xam ne noonu la koy faman a minkum al yastaqim képp ku sopp ci yéen na daal di tegu ci waaye mu tekki ne wa ma tasha'una illa an yasha'a allahu rabbul alamin waaye du leen sopp mukk yàlla wa ta'ala naka noonu moom mooy ki nga xamante ne comme l'imam ibrahima alayhi salaatu wassalaam waxe woon wallahu xalaqakum wa ma ta'malun yàlla buur yàlla subhaanahu wa ta'ala moom moo waaye moom mooy nga xamante ne moo leen bind ba pare bind seeni jëf yi mboolem li ngeen di def tamit borom bi subhaanahu wa ta'ala moo ko bind kon loolu moom mooy ne lépp ci ndogalu yàlla la amee te lool moom mooy li yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon sayyidina jibril alayhi salaam bi mu ko lan mooy al iman bi mu koy limal def ni ko wax an tu'mina bil qadari xay eh, xayrihi wa sharrihi te nga gëm dogal bu baax bi ak bu bon bi lëpp yàlla moo ko dogal lépp yàlla moo ko bind loolu nag eh, du ton maanaam eh, loolu du dëgëral ba tey waxu jabari yi comme niñ ko gisee ngir ne ñoom seen wax day daal di neenal sharia te sharia tamit dafa nekk loo xamante ne dañ koo war a bàyyi xel naka noonu aaya bi li tax du mën a nekk tamit tontu ci ñi nga xamante ne maanaam du mën a nekk lay ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy qadari yi mooy ne aaya bi dafay tegtale ne borom bi daal subhaanahu wa ta'ala euh, moom dafa askanale jëf ji ñi nga xamante ne ñoom ñooy julli ñi ngir teraanga gi nga xamante ne moom lañ amee et que charia dafa nekk tamit loo xamante ne dañ koy bàyyi xel loolu lay wax ne maanaam moo tax euh, kon ñoom parti bi nga xamante ne moom moo ci ne ci euh, layal qadariye yi parti boobu ñoom ak waa ahlu sunna ñoo ko bokk waaye amma li qadariye yi di dàq hatta ba mu'tazila yi li ñuy dàq ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa jox maanaam mu'tazila yi dafa bokk ci seen gis-gis te boobu gis-gis bu bon la baaxul mooy ne ñoom dañuy ne euh, borom bi subhaanahu wa ta'ala masalan man moo ma may mu mën a wax lépp moom ma ko may maanaam moo ma jox làmmiñ jox ma yu wér jox ma am xel et cetera ba mu mën a wax ba pare li may wax ma mën koo xàmmee mën ko ràññee waaye ndogalu yàlla foofu la bu ma ko jëfandikoo di ci wax lu baa loolu mën a man maa ko dogal bu dee dama ko jëfandikoo di ci wax lu bon man maa ko dogal loolu moom tamit du dëgg yàlla moo dogal lépp lu ñuy wax lii ñuy wax nii yàlla ko dogal waaye nag euh, euh, sharia daf naan la waaw xaqiqa bi mooy ne yàllaa ko dogal xoolal bëtu xaqiqa waaye xoolal mbir mi tam ak bëtu sharia ci ne lan la la yàlla digal nga def lan la la yàlla tere nga bàyyi maanaam ngir ne am na différence bu mu teg ci diggante li nga xam ne da nga koo def te tey ko ak li nga xam ne da nga koo def te teyoo ko ñaar yooyu yëpp am nañ différence te loolu leer na ci képp koo xam te xel nga Euh, léegi beneen euh, kon euh, loolu moom mooy loolu kon aay bi tamit daf koy leeral li nga xamante ne foofu la ñuy mujjee incha allah ci jotaay bii di ñëw nag ñu daal di dem ci aaya bi nga xamante ne moom moo ci mooy ne borom bi subhaanahu wa taala aaya bi daf ñuy tegtale ne ci lu maanaam lépp loo xamante ne am na lu bon am na ci lu baax waaye lu baax lu ne am na lu bon lu ci mën a génnee loolu la ne lañ ko xamee ci aaya bi na mooy bi subhaanahu wa taala bi mu ne illal musalliin ba mu des ñi nga xamante ne ñoom ñooy wéy julli ñi te loolu moom fële maanaam melo woo mu leen melal noonu la waxee rek fële tamit dani fa waylul lil musalliin toskere ñeel na ñi nga xam ne ñoom ñooy ñuy julli ñi maanaam kon nga daal di gis ne nekk rek kuy julli du loolu rek moom mooy sauver nit ñi ndax am na ñoo xamante ne comme ni borom bi subhaanahu wa taala di wax ci naafiq yi naan inna al munafiqina yuxaadi'uuna allaha wa huwa xaadi'uhum ida qaamu wa ida qaamu ila salaati qaamu kusaala yuraa'uuna annaasa wala yadkuruuna allaha illa qalila mu ne naka naafiq yi nee na dañuy jéem a naxante ak yàlla yàlla nag moom moo leen faf nax ndax ñoom bu ñu taxawee di jóg ne dañuy dem ci biir julli dañuy taxaw ak tayyal lool ci julli ji ba pare wala yadkuruuna allaha illa qalila te du ñu tudd buur yàlla subhaanahu wa taala lu lu néew maanaam mooy ne du tudd buur yàlla subhaanahu wa taala ci julli gi maanaam goog nga xam ne moom moo nekk ci di tudd yàlla ci julli gi ak ngëneel gi nga xamante ne moom moo ci nekk ak li ciy wërwërloo inchaa allahu taala dinañ ko gis ci aaya biir di ñëw waaye li nga xamante ne moom la ñu bëggoon wax fii rek moom mooy ne dafa am ñi nga xam ne ñu ñooy ñuy julli ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu julli di ko taxawee te ñi nga xam te nekk ci li nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala te gërëm ko moom la borom bi subhaanahu wa taala digle te te te te wax ko te jàngale ko ci làmminu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moom mooy ñu doon gis léegi boobu boobu ba léegi waaye am ñeneen ñi nga xamante ne ñooñu borom bi daf leen a melalee taskare daal di wax xur woy bérbér yi ci biir sawara ñoon ñooñu la yelloo donte dañuy julli te mooy julli naafiq yi mooy ñi nga xamante ne alladhina hum an salatihim saahuun ñooñu nga xamante ne dañuy sàggane seen julli di sàggane waxtu yi wala boog ñuy sàggane ruku yi sujjóot yi wala ñuy sàggane charte yi wala boog ñu sàggane yeneen ak yeneen ci biir julli jéemu ñu sax xam nan la ñuy jullee dëgg-dëgg julli nu leen neex rek lañ koy defee li nga te te te te jàng nañ leneen lu ne leneen lu nekk dem nañ ci yittewoo jéem nañoo yittewoo sax ba xam maanaam ak ak sàngam kan moo dugaloon bal ba euh, euh, bit ba ca coupe du monde ba loolu yëpp jéem nañ koo xam waa jéem nañoo xam euh, film joué kat film bu nekk waaye nag jéemu ñoo xam dëgg-dëgg nan la ñuy jullee taxaw seen kanamu borom subhaanahu wa ta'ala ñooñ nga xamante ne yura'un alladhina hum yura'un ñi nga xam ne dañuy gis tël waa pare wa yamna'una al ma'un ba pare dañuy xañe li nga xamante ne moom la nit ñi jumtuwaayu nit ñi jariñoo mooy li nga xamante ne moom loo wax ne iza massahu xayru a mooy ñi nga xamante ne su amee lu baax lu ne lépp lu baax lañ jàpp nañ ni pour ñoom la dañ koy jéem a xañ ñeneen ñi ci li tax nag ñu daal di indi njàngat moomu ci suñu aaya bi maanaam mooy euh, ne njariñ la euh, ne ne lépp loo xamante ne lu baax la lu bon mën na caa juddoo te mën na caa amee lool nag dafa war a tax ba nit ñi di def ndànk ba lépp lu baax tamit yenente bi sallallahu alayhi wasallam lu xattaa ba euh, bi nga xamante ne moom la gis kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum muy dox doxanu di puukarewu ci ci ci ci ci xare bi mu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne yàlla de bañ na doxin wii ba mu des ci place bu mel nii mooy di kanam di puukaréew di taxaw ci kanamu yéefir yi maanaam am am am di wane fulla ci kanamu caaxaankat yi maanaam di wane fulla ak kattan ak doole ci kanamu nit ñi yàlla daf koo bañ waaye ba mu des su dee ci kanamu caaxaankat yi waaye nag ni nga xamante ne tamit euh, noonu la waxee laa xasada illaa nii ci xadisu say euh, na abdullah ibn mas'ud bi radiyallahu anhu bu nekk ci ñaari saxiix borom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne daal waruta am lu ci ñaar pourtant iñaan la ko tuddee donte euh, donte ñeetaane lay doon maanaam daal waroo mën a ñee kenn lu dul ci ñaar ñi voilà mooy ku njëkk ci moom mooy euh, rajulun aataahu llahu almaala fa sullita ala halakatihi fil haqqi maanaam bu kenn nit koo xamante ne euh, borom bi subhaanahu wa taala daf ko alal alal ju dagal mu ba pare xirtal ko ci mu jël alal gi di ko dugal ci li nga xamante ne moom mooy dëkk maanaam lii tax dëgg di taxaw ak keneen ki nga xamante ne wa rajulun aataahu llahu alxikmata fa yaq fa huwa yaq wa huwa yaqdi bihi wa yuallimuha ak ki nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala da ko xamal xam-xam bu sell bu tukkee ci alquran ak sunna mu ñëw taxaw di ci attee maanaam di ci taxaw di ci attee ba pare di ko jàngale kooku ñaar ñi daal ñooy ñi nga xam ne dëgg-dëgg bu dee am na ñu war a ñee ñooñu lañu war a ñee sinon di ñeetaane nekkul loo xam ne jikkoy ku doy loo borom bi subhaanahu wa ta'ala la kon loolu yëpp day daal di wane ne euh, kon lu lu donte ñeetaane baaxul maanaam iñaane baaxul waaye ci ñii moom mat nañ mat nañoo na na ñeetaane man maanaam euh, te euh, fii baatu iñaan jëfandikoo ngir wane ne ci cosaan iñaan dañ koo jëfa dañ koo dañ koo bind borom bi subhaanahu wa ta'ala daf koo bind ngir ñu koy ñu koy def ci wàll gii at ci anam gii muy ñeetaane gii waaye binduñu iñaan ngir ñu di ko jëfandikoo ci anam gën nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan ittaqu iyyakum wal xasad fa inna al xasada yaqulul xasanaati kama yaqulun naa kama taqulun naarul xatabar raqiq maanaam na ngeen moytandiku iñaan ndax iñaan day lekk jëf yu baax comme li nga xamante ne noonu la euh, noonu la taal di di lakki ay ay matt yu sew maanaam kon loolu yëpp day euh, euh, da koy wane kon daal xata ba lépp loo xamante ne daal euh, lu lu baax la lu bon mu na caa amee moo tax tamit nit ki daa iman mu war a ndànku ba nga xamante ne bu nekkee ci lu baax tamit mu continuer di toroxlu ci kanam boroomam subhaanahu wa taala boppam bañ a jàpp ne moo gën kenn te jàpp ne borom bi subhaanahu wa taala moom moo ko defal lii moo ko wërsëgal lii mu sante ko ko borom bi subhaanahu wa taala ba pare di sujjóot ci kanamam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 بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إن نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي